fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil arba'iin kon inshaa Allahu taala ñu ñëw fi ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahil hamdu wal minna gisoon nañu xadis bi nga xam ne lañ toll woon mooy xadis numéro deux cent non trois cent vingt six ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn nekkoon xadis sayyidatu Zaynab as-Saqafiya bint bint Muawiya wala ñu ak wax yi nga xam ne moo ci amoon radiyallahu taala anha euh, nekk ki nga xamante ne nii mooy soxna la woon ci Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi euh, gisoon nañu xadiis boobu gisoon taxrij bi waxoon baat yi léegi nag war a ñëw ci njàngat yi insha allah ak lëkkaaleem bi nga xamante ne moom la am ba tax imaam an-Nawawi rahimahullah daal di koy indi ci bunt bii nga xam ne moom lañ nekk muy ci garab gii ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin <coughs> muy euh, hadis bi nga xamante ne euh, mooy buntu wala garab bi nga xamante ne mooy birrul walidayn baax jëme ci ñaari waajur yi wa silatil arham ak di jokk li nga xamante ne mooy mbokk yi léegi gisoon nañ hadis boobu kon ñu war a ñëw ci njàngat yi insha allahu taala kon bokk na liñ ciy jànge te am na yuñ ci waxoon mooy sayyidatu Zaynab radiyallahu anha ci riwaa imaamul Buxaari bi wax nañu gis nañ fan la ko yonent bi alayhi salaam fan la gise woon yonent bi alayhi salaam mu wax lii ne saraxe leen waaw nee na kuntu fil masjidi fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal tasaddaqna walaw min huliyyikunna waaw nee na damaa nekkoon ci jàkka ji yonent bi alayhi salaatu wa ne yéen jigéen ñi saraxe leen waaw même bu dee ne ci seen takkaay yi la nangeen ko def waaw ñu ne kon loolu kon loolu dañ ciy jàng ne jàkka bërëb la boo xamante ne nii du pour julli rek dem waaw <laughs> du pour ñëw julli après dem bennum njàngale du fa jóge déedéet waaw si xam nga lan la bërëb la boo xamante ne nii bërëbu bu ñuy ressourcé wu la ci wàllu spiritualité sa digganteeg sa borom nga xam ne sa néegu boroom nga nekk waaye ka nga xam ne moo fay imaam bu dee du ko def le waaye na ut ko ko def léeg-léeg muy fàttali nit ñi wala bu gisee yoo xam ne yu jàmp la mu wax ko ñi nga xam ne ñooy fidèles yi ñi nga xam ne ñooy ñëw di julli si mu bañ a toog rek voilà man daal bon grawul quoi non non loolu waru la demee noonu waaw mooy loolu la waaw mooy imam du ñëw rek ay wa nañ kàbbaar ñu ne allahu akbar ay wa léegi jeex na déedéet waaw nee na ci jàkka ji laa ko gis mu wax lii yonent ma lay saar saar ne saraxe la waaw loolu dañ ciy jànge ne waaraate du pour góor ñi kese waaw yonent ma lay saar moom la ko nee na ma mu ne ma mu ne mu ne saraxe bu mel nii moo boroom xam-xam yi eh, daal di wute mais xew-xew bii nii sayyidatu Zaynab di wax est-ce que dafa moom bi sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu daal di soroo moom tamit ci kitaabu zakat la ko imaamul Bukhari yi indi ci baabu zakat ala al-aqarib mooy même buntu boobu amaa muy indi hadith bi hadith numéro 1462 te na ko noonu al imaamu Muslim rahmatullah alayhi tamit daal na koy solo sayyidina eh, eh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi saa saam dafa génn yoor yoor génn fekk jullit iid la woon tabaski wala fitr adhan aw fitr wala mu nekkoon li nga xamante ne mooy korite dem ilal musalla fa ñuy jullee waaw summan sarafa après mu dëpp nag ba mu jullee ba pare fa wa'ada an-nas wa amarahum bis sadaqa mu waar nit ñi digal leen ci saraxe waaw ci la doon wax ne yaa mu ne yaa ayyuhan naas tasaddaqu fa marra ala an-nisaa fa qaala yaa ma'shara an-nisaa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-naar hadith boobu siiw na waaw gis nañ ko tudd nañ ko fi mu bi mu jullee ba pare xam nga iidul fitri doo ñëw commencé xutba <laughs> wala iidul adha waaw <laughs> waaw doo ñëw commencé xutba ba pare comme àjjuma déedéet xam nga àjjuma imaam bi lay xutba ba pare daal di julli iidul adha ak iidul c'est le contraire imaam bi day julli ba pare daal di euh, wax ak nit ñi waar leen soññ leen yonent bi alayhi salaam nag bi mu jullee ba pare fa wa'ada an-naas mu daal di waar nit ñi wa amarahum bis sadaqa soññ leen digal leen ci ñuy saraxe mu nekk yéen nit ñi saraxe leen après mu jógee fa mu newoon dem fa fa jigéen ña nekke mu ne leen yaa ma'sharan nisaa'i tasaddaqna yéen mboolem jigéen ñi saraxele ndax gis naa ne yéen a ëpp li nga xamante ne ni mooy sabara waaw léegi Seydina Abu Sa'id ci la nettalee bi mu nettalee nettali bi mu ne eh, ci la nettalee xew-xew bi ndax xew-xew s Zaynab eh, soxnaay eh, Ibnu Mas'ud Seydina Abu Sa'id da ko nettale ci nettali bii ñu nekk waaw mu ne nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bay saasaam pare nettali Seydina Abu Sa'id bi bon am na leneen lu mu ci teg li mu wax ak jigéen ñi mu ne falamma saara ila manzilihi jaa'at Zaynabu imra'atu ibn Mas'ud tasta'dinu alayhi fa qiila ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam hada hadihi Zaynab fa qaala ayyu zayanibi fa qiila imra'atu ibn Mas'ud qaala na'am i'dhanu laha fa udhina laha qaalat ya nabiy allah sallallahu alayhi wa sallam innaka amarta al-yawma bis-sadaqa wa kaana 'indi huliyyun lii fa aradtu an atasaddaqa bihi fa za'ama ibnu mas'uudin annahu wa waladahu ahaqqu mimman tasaddaqtu bihi 'alayhim fa qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sadaqa ibnu mas'uud zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi 'alayhim. Ibnu Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri mu ne. bi yonent bi saa saam pare ci julli ña it ji ba waar nit ñi góor ñeeg jigéen ñi ba dem këram ci la sayyidatu Zaynab daal di ñëw këram waaw doomu nekk soxnaay Ibn Mas'ud di ñaan ndigal ngir dugg si ci yonent bi alay saa saam ñu ne ko ah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi kii de Zaynab la waaw mu ne ayyu Zaynab waaw ban ci Zaynab yi ñu wax ko imraatu Ibn Mas'ud soxnaay Ibn Mas'ud qaala mu ne na am ah kay na ak jox leen ko ndigal izanu laha jox leen ko ndigal mu dugg si biñ ko joxee ndigal mu ne yow yaa nabiyallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa yow di da ngaa digle sarax am naa nag ay takkaay yoo xam ne yu ma yoroon la sama kër bëggoon ci saraxe fa aratu an atasaddaq ba bëgg leen a saraxe sax joxe ko ngir yàlla waaye sax sama boroom kër de nee na ibnu Mas'ud kene moom ma sarax ko ko moom ak ay doomam moo ci gën a yeey ma koy saraxe keneen yonent may saar-saar ne ko Ibnu Mas'ud wax na dëgg zawjuki wa waladuki sa soxna sa sa boroom kër sa jëkkër ak sa doom ñoo gën a yeey kooku mën a sarax waaw léegi nag lii nag dafa tax nag af affaire bi mais xam nga vay seetlu bi nga ne mais lii ak lii est benn waaw kay ma la nag mu ngi noonu ma ne la nag mu ngi noonu <laughs> looloo indi nag wax ji nag waaw est-ce que c'est la euh, euh, euh, nettali bi wala déet waaye loolu boo seetloo affaire bi insha allahu taala c'est pas la même parce que benn riwaaye bii nga xam ne mooy mi jaay ci sayyidatu Zaynab hadis bii nga xam ne moom la nettali gis nañ ne nan la demee mooy ne dane moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam hein ci jàkka ji kuntu fil masjidi la wax damaa nekkoon ci jàkka ji te wax nañ la mooy jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasallam fa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fa qaala tasaddaqna walaw min huliyikun waaw mu ne leen saraxe leen même bu dee ci seen takkaay yi la lool ci jàkka ji la woon alors que hadith euh, euh, sayyidina euh, Abu Sa'id al-Khudri ah Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhuma wa ardaahuma waaw noonu la tuddoon Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu wa abihi ndax baayam martyr la woon moo doon ibnu shahid yi la ko yonente bi alei doon woote bu ko gisoon di ko woonaan ko yabna shahid yow doomi martyr bi ndax baayam keroog ci bokk na ci ñi nga xam ne euh, dañ ko faat keroog fële ca Badrin non ca Uhud Uhud Uhud da ngay gis ne kon loolu mooy euh, moom Seydina Abu Sa'id da moom ca jullikaay ba la woon mooy fa ñuy jullee ayib ak jàkkaay yonent bi saa saam bokkul yonent bi saa saam ayib ca biti la ko doon jullee doonu koon jullee ci jàkkaam ji jamais nosu koo def waaw kon nag loolu benn mbir la buy leeral que ne affaire bi euh, euh, bokkuñ waaye beneen mbir buy wane ne ñaari xew-xew yi bokkul. nee na ci hadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri biñ gis léegi dane man dafa ñëw Seydina Abu Sa'id dane Seydina Zayd Zaynab dafa ñëw soxna Ibn Mas'ud radiyallahu anha ba ñu koy jiglee mu ne yaa nabiyallah yow yonentum yàlla bi innaka amarta yow yaa digle ci ñu sarax dama amoon ay takkaay nag sama jëkkër yu ma bëggoon a sarax sama jëkkër ne ma muy Ibn Mas'ud ne ma waaw kon nag lii da gis ne moom moo ñëw laaj alors que riwaay bi ñu nekk nii biñ gis yu weesu te moom lañ nekk nii nga xam ne ci moom la jaar boobu dane man damaa ñëw ci kër yonent bi Ibn ci boppam man maa ko wax ndax damaa dégg yonent bi saa saa wax ma dem kër ga wax ko ne ko demal laaj yonent bi saa saa mu ne ma déet yow demal nga defal ko sa bopp waaw nee na ma dem fekk fa benn jigéen ci wàllum sar waaw ah fekk ko fa ba ma ko fekkee dëgg moom lii doon aajo mooy sama sama aajo mooy aajo. waaw mu ngi noonu kon nag ñu Seydina Bilaal génn ñu ne ko demal nga laajal ñu tabul wax ñun ñooy ñaan kon kay loolu bokku la fii même bu dee ne nit mën na ne bon peut-être même chose bi la mooy Seydina Bilaal comme que mooy li ngay wax ne rek man damaa laaj alors que daa am koo yónni mu laajal la waaw mooy day ñëwaat ca xadiis Seydina Ali boobu bi mu naan kuntu rajulan madza'a tam nekk saxiixay ne damaa ne woon nit koo xam ne bon Umdat Umdatul Ahkam al-Maqdisi yu bokk na ci xadiis yi mel ni foofu man damaa bokkoon rahimahullah damaa nekkoon nit koo xam ne man Seydina Ali ibn Abi Talib Asadullah al-Ghalibi radiyallahu anhu rajulan mazza boo boo xam ne dama bari woon lu may génne man yi fa sa'altu al-Miqdad ma laaj al-Miqdad ngir mu laajal ma Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na riwaaya yoo xam ne danaan kii euh, Ammar la am yoon ne naan man ma laaj alors que loolu lépp mooy yenn yi ni koy boolee mooy ne foofu am na mooy foofu mën na ne fa sa altu boobu voilà loolu laa la wax ñu ne ñoom dañ koy boole mooy ñu ne waaw fa sa altu boobu leen na kese la waaw mooy euh, moom mu laaj mais alors xam nañ ne Seydina Ali lam yushafi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waxu la yonent bi sallallahu alayhi wa directement laaj ko ko déedéet dafa laaj daa am ku mu digal mais comme comme moom moo moo ko waral moo waral laaj bi moo digle ni laajal ma bu ko neexee mu ne man ma laaj waaw am ñu ne non am naa loolu man nañ ko dajalee nii mais dañ naan la boo ko dajalee fii nii ci yaa nabi allah bi yooyu man ma mais loolu noonu noonu loolu taxawul parce que yaa nabi euh, yow yaa wax ak sëy bi laa dem laaj loolu bokkul premièrement deuxièmement wax naa la fii nee na ci jàkkaay yonent bi saa saam lool riwaay bii ñu nekk mu nettali ko boppam fa lañ fa gis yonent bi saa saam mu wax lool lool alors que bee ca musallaa ba la fa lañ doon fañ doon jullee ca biir fa ñuy jullee iid yi moo tax insha allahu taala euh, loolu moom bokkul waaw waaw loolu ñaari qissa yooyu bokkuñu waaye yonent bi saa saam dafa nekk koo xam ne te loolu mooy lim ñu jàngal. digle lu baax waroo ci ne man waxoon naa ko benn yoon sama yoon ne watu ci léegi qu'ils fassent ou pas c'est leur affaire ils sont devenus mûrs et vaccinés déedéet loolu du waxu kuy jàngalekat du waxu jàngalekat déedéet rawatina nag ki nga xam ne moom am njàngaleem da ko kale ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bari woon lu muy répéter am njàngaleem noonu la dëkke woon waaw waaw moom day waare waare waat waxa day sujet yi muy ñëwaat di ñëwaat ndax am solo. ak tamit am solo gi nga xam ne boroomam moo ko ne fa zakkir in nafa'ati dhikra del fàttali tout le temps ndax te fàttali saa su ne day jay waaw waaw mu ngi noonu ndax fa zakkir inna dhikra tanfa'ul mu'minin fàttali fàttali ndax fàttali day jari ñu way ngëm yàlla yi moo tax na nga ko defe woon foofu ci ay jël la ko doon defe ci ci bi ci jàkkaan ji comme rek keroog Tabuk bi ñuy waajal Tabuk ci mbedd bi da doon dañuy nit ñi di leen soññ ci ñu waajal xare bi di woote ay salaatu jaami'a ci jàkka ja ñuy dajaloo mu leen di sonn tamit ci joxe comme loolu kese la waaw Sayyidatu Zaynab nag yii yépp da koo dund waaw da koo fekke <laughs> mu xew voilà wallahu ta'ala a'lam léegi <laughs> waaw nga ne ñu jàll ci njàngat yi ba léegi insha allahu kon gis nañ ci wàll woowu kon ñaari xadiis yooyu wallahu la alam ànduñu loolu ñun la ñu gis que ne ànduñu bokkuñu ay euh, du nettali yu bokk léegi nag kon gis nañ ci le fait boroom këram bi mu ñëwee loolu it dane ko nee na damaa bi ma ñëwee ma ne sama boroom kër Ibn Mas'ud ah fa raja'tu ila Ibn Mas'ud fa qultu innaka rajulun xafiifu zaatil yad mooy loolu bu ko wax noonu du ak xa du xasaate léeg-léeg sa boroom kër sa soxna ne la ah nijaay man de gis naa ne euh, sa loxo jotul sa euh, gannaaw ngir am solution bu mu lay utal yow waroo koo jàppe offense la wala kii wala day wane ne teguma fenn teguma gëdd lu tax mu naan ma damaa ñàkk damaa pauvre déedéet déedéet waru nekk loo xam da nga cee war nekk di mer en plus daa am ñu waxu la ko noonu rek ngir ŋàññi la non daa am lu tax mu mu wax nit ki mel bokkul ci xasaate ak loolu léeg-léeg bu dee ne daa am lu tax lu lu loo xam ne moo mooy bi ngay koy introduire sa wax di ko bumbastali sa wax joo xam ne moom nga bëgg a wax ngir dimbali ko waaw mu ne ko gis naa ne yow kat rajulun xafiifu zaatil yad waaw mooy ku woyof sa wàllu loxo la mooy sa loxo waaw mooy borom bi ah defalu la daal ay ay teraangay alalu àddina waaw te nag yonent ci ma ne saa digal nañu le sadaqa loolu wax nañ ci sànq ki nga xamante ne mooy jàngalekat bi daa war bi soññ nit ñi ci yi nga xam ne moom la borom bi soññ jàng rawatina yi nag yooyu comme yu mel nii ay saraxeek ay yooyu surtout ñi nga xamante ne nii ñoom léeg-léeg booy gis nga ci hadith sayna Abu Sa'id bi góor ñi la ko wax waaye ñu wax ko jigéen ñi nga gis ne ar-rijal an u shaqaa'iqu ar-rijal fil hukm mooy jigéen ñi ak góor ñi ay frères et ci wàllu àtte àtte yépp ba mu def àtte boo xam ne sariya moo ñëw ne bii nag pour jigéen ñi kese la bii nag pour góor ñi la fii mu ne ay mbërëb ay toog bañ a julli loolu amul ci góor waaw loolu moom lu ngeen fi wax émancipation loolu boole bu ngeen ko di lu yéen a ko di ah, ah, bu ngeen ko tee boole yéen féministes yi ah <laughs> way loolu mën na ànd <laughs> lu ngeen fi wax loolu mën na ànd kon loolu àtte yooyu góor du ko xam waaw mooy dina ko xam jàng ngir xam ko bu amee soxna ak tamit man koo jàngale même bu amul soxna même bu dee célibataire la xamal ko doomi jullit ñi ñu xam ko ndax xam-xamu yonent bi alayhi salaam la ak ni nga xamante ne jigéen ñi dañ koo soxla au quotidien ci seen dund ñu xam nan la ñuy def ak seen woor yi nan la ñuy def ak seen julli ak yooyu waaw loolu acte yooyu amul ci góor waaw acte bi nga xam ne tamit mooy jiyaat jot na jóg leen ngeen def loolu amul ci jigéen ñi bokkuñu ñi kenn du dara fii vous êtes des citoyens comme nous dugg leen ci armée bi ñëw xare ji laax ñun ñu daal di euh, défendre dëkk bi déedéet jigéen ñi bokkuñ ci waaw waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam comme ñu ne ci musnadu al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal waaw ndaw si benn jigéen la gis mu yor flèche comme ni góor di mel la yor la yor yonent bi alayhi salaatu salaam gis ko ne ko boroom bi rëbb na góor ñi nga xaman jigéen ñi niru nirulu góor ñi ak góor ñi niru nirul jigéen ñi lu tax mu wax ko loolu te pourtant dafa war ñi nga xam ne temps <laughs> may wax yëpp xam naa amaana xamu ñu ñu bees ñu xamuñu ko ay Zeyna wax ay façon yu mel noonu nga xam ne taay nga nekkee di wër ci télé yi di gis <laughs> ko mooy lu mel noonu law yonent mooy koo xam dafa armewu jut koo daa ab faam la waaw solu lu jot nag ngay naa moom doon woon sol tous waaw waaw doonu ko woon sol naa nag waaw mooy euh, léegi mooy euh, yonent bay saa salaam gis ndaw su armewu yor flèche bi yow flèche la yor comme yooyu yooyu yonent bay saa salaam ne borom bi rëbb na moo tax loolu euh, ñuy niru niru lu ci jigéen ñi góor ñi ak ñi niru luy góor jigéen jigéen ñi voilà loolu moo tax bu dee réew la moo xam ne charia lay doxal jigéen du nekk soldat une soldat déedéet loolu am waaw léegi nag <laughs> yooyu dafa leer charia moom dafa leer dafa clean dafa leer waaw waaw kon mooy àtte yi loolu la sinon bu dul loolu yooyu nga xam ne ay précision la yu charia ñëw def hein loolu comme imam nekk jiit xalifa jullit ñéeg yooyu lool loolu du acte bu bu bu concerne jigéen ñi waaw imaamu jàkka tamit concerne wul jigéen ñi kuy noddu ci jàkka ji loolu concerne jigéen ñi waaw mu ngi noonu waaw <laughs> waaw léegi ñu ñëwaat kon ay sœur lañu ak ay frère ak ci wàllu àtte moo tax yeneen way sa sa li mu digal góor ñi ne ci sarax tasaddaqa mu dem ci góor ñi comme ni imaam Abu Sa'id wax ci riwaayam ci xadiisam moom fekk ci jullikaay ba ba ñuy jullee it mu li mu wax jigéen ñi góor ñi moom la dem wax jigéen ñi voilà kon mooy loolu njàngale lay doon te ni ko góor ñi xam ñi waaw yàppa góor ñee xam ñun jigéen ñi toog leen di di rusi kese baax na waaye lu leen ko teree def jamono joo xam ne njàngale mi commencé wul waaw moo tax Ibnu Mas'ud bi soxnaam ñëwee wax ko loolu ne ko demal ci yonent ba digale dañu ñu saraxe mooy daa amaloon xam-xam ñëw nee na ba dellu fa rajaatu ila ibn Mas'ud ma dellu si comme nekku fa wala moom waaw te loolu dañ ci xamee ne jigéen mën nay dem ci jàkka waaw bu dee ne lépp luy fitna laate moytu na ko waaw moo taxoon yonent ba saa saa ne laa tamna'u ima Allah masajid Allah loolu taxawoon nañ ci ba ñuy gis hadisatu euh, Bilal ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum jami'an waaw mu ne yonent bay saa saam ne laa tamna'u bu leen tere ima allah jaamu yàlla yu jigéen yi masajid allah jàkkaay yàlla yi bu leen leen ko tere jigéen buy dem jàkka bu leen ko ko tere yow baay bi wala yow jëkkëram wala yooyu yow mi nga xam ne yaay tuteuram ak lool bu ko tere waaw waaye à condition bien sûr mu respecter yi nga xamante ne mooy les normes de décence bañ a sollu seere te attirant bañ a parfum yoo xamante ne fu mu romb ñépp ah, taquiner tous les narines des passants ak ñi mu romb di yëngal seen cuukay yi wala tamit ñépp di gestu tellement parfum bi mu dóor ak sol xam ne foo gis mu mu lerat di kii non loolu lépp na ko moytu ak maquillé wu fii poudre fii def nii mel ni kuy accueillir borom kër dafa wax yooyu mooy lan accueillir borom këram non loolu loolu xam nag naan nag mu mu am mu mag ngir dem xew ma ma la looloo baaxul nag waaw looloo baaxul fay du lool nga moo tax moom jigéen <laughs> bu taaru mag a tamit di taarul soxnaam. comme ni nga xam ne noonu la ko ibn Mas'ud ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxe ulaa'ika alladhina rabbahumul Mustafa wa kafa ñoo ñële la yonent bi nga xam ne moom la yàlla belli tànn ko yar te kuru yar doy na dane man damay taarul sama soxna man ibn Abbas comme ni ma bëgg sama soxna bi ma taaru waaw léegi nag bu ngeen ko jàngalewul ci diine te mu am ci ngeen bàyyi ko fi wax naa leen ngeen dem di ko chercher ci ay Roméo Roméo Juliette caaxaar yooyu nga xam ne lépp daara la waaw ak ak ak ak ak dépravation des mœurs ñu naan dañuy nobanteeg voilà les feux de l'amour rek façon yooyu ngeen nekk ci nag jàpp ne voilà yi leen tubaab yi juub te yéen wolof yi léegi ngeen koy defal seen bopp ndax émancipé wu ngeen ci mën ba di ko defal seen bopp ngeen jàpp ne c'est ça voilà c'est ça l'amour ci ngeen naan c'est ça l'amour fii mooy l'islam yépp mais la faute à qui la faute euh, ñiy jàngale ak jullit ñi nga xam ne seen diine ñorule waaw waaw bu dee face boobu ci l'islam da ngeen koy kase wala da ngeen da ngeen ci am kersa ñi ko xam mais bari na ñoo xam ne dañu naan dañuy jàngale dañoo xamul yooyu sax ñoom wal iyaazu billah waaw parce que au pays des aveugles les borgnes sont rois réew ma nga xam ne kenn du ko gis ki nga xam ne am na benn bëtam buy gis tuuti kooku moo fay moo fa dum buur waaw ñun nag looloo ñu dal wal iyaazu billah aslahana allah wa iyyakum yal nañu borom bi gindi yéwénal ñu te yéwénal leen waaw mooy xam-xam bi dañ koy wuti mu dem ca jàkka ja kon loolu day wane ni jigéen mën naa dem ni jàkka ja bu moytoo lépp luy fitnaalaati waaw fitna laateem googu ak ngoo taxoon Seydina Bilal di Bilal ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ba bàyyi waxee ne yonent bay saa saam noonu mu ne wallahi dinañ leen ko tere waaw nekkul ne waxu yonent saa saam lay lay lay sànni mais dafa gis xaalu jigéen ñun nag waaw moo tax waxin dafa am solo waaw li mu bëgg a wax ci bi ma am na loo koy dégg parce que Sayyidatu Aïcha radiyallahu anha nee na jigéen ñi de ñii ma leen gisee ñuy soloon den ci jàkkee bu ko yonent saa saam gisoon dina leen ko tere waaw kon <laughs> mu ngi noonu kon waaye en général daal mooy bu dee lépp luy fitna laate dàqu na mooy ndaw soosee kenn waru koo tere muy dem jàkkata dafa mën a dem moo tax sayyidatu Zaynab bint dono zawj ibn Mas'ud radiyallahu anhuma ne yonent bi alayhi salaam ci jàkka ji laa ko fekk daa ko gis mu wax waaw te loolu yi dañ ciy jànge beneen jàngat mooy góor mën nay jàngal jigéen yi bu dee ne tamit am nul fitna mooy kóoluteeg ay fitna jeex waaw bu ñu wéet ñoom ñaar ndax yonent bay saa saa nee na amul benn góor bu wéet ak benn jigéen lu dul ne saytaane moo leen ñetteel waaw mooy yow manoo taafantaloo damay jàngal femme bi tax ngay wéet ak moom déedéet parce que loolu wóorut te yéen ñooñu la Iblis dina soxla waaw yéen ñi yor diine gi imagineel imagineel nga sàggan bay wéet ak moom. tous les jeudis nga wéet ak moom tous les vendredis kese heure boo xam ne benn mboqam du fa ne benn koñ armalam wala beneen nit du leen ñetteel loolu wóorul mu nekk bisket nga nekk jeune wala sax mu nekk mën na la mat sax waaye ah toll koo xam ne fu ñu koy xemmeeme ba léegi loolu yëpp wóorul waaw loolu lépp la yonent way saa ne bu ngeen bépp góor bu wéet ak jigéen saytaane moo leen ñetteel te Iblis yéen la gën soxla lu tax mooy seenu dérapage mais da ciy mën a def yàq lu bari jaare ci voilà gis ngeen ustaas yi de <laughs> nee da ko doon xamal diine ndekete yooyu yeneen la ko doon xamal <laughs> nga gis article yi yi nga xam ne c'est des charognards c'est contre l'islam ils ont la dent dure contre cet islam hein <laughs> nga gis leen ñu tëb oustaz bi nga xamante ne diw waaw ilaa way te du ñëw rek engrosé diw nee na wooy da ko doon jàngal alxuraan ah tey da ah, nga doyoo leneen la te dëgg la mooy amoon na yéene bu baax jàngal ko mais nag boo teggee raayu yonent bi alayhi salaam <laughs> raayu yonent bi alayhi salaam mooy shari'atul mutahhara mooy yoonam wii shari'am bu sell te tedd bés boo ko teggee déraillement nga jël